rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani cashar ba'dal mi'atayn wa an ibni Mas'uudin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala zukira inda nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam rajulun naama laylatan hatta asbaha qaala zaaka rajulun baala ash-shaytaanu fii udunayhi aw qaala udunayhi muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah muy ñëw ci sunu chapitre bi deux cent douze di wax ci ngëneelu julli guddi ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon a gis te romboon nañu gisoon ko mu doon xadis mille cent soixante-trois mu ne woon waan Abdillah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya Abdallah la takun mithla fulan voilà banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi beneen Abdallah ah <laughs> xadis bañ jóge woon abaabu ibn Amr Abdallah ibn Amr non ibnu Umar après Abdallah ibn Amr bi nag Abdallah bi leen gën a màgg yëpp mooy Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' muy hadith 1164 mu ne waan abdi wa an ibni Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji muy Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu umm ibn ummi Abd radiyallahu anhuma yaayam moo doon ummu Abd sahaaba la woon bu jigéen radiyallahu anhuma annahu qaala nee na zukira dañoo tudd inda nabiyyi fa inda nabiyyi fa yonent bi alayhi salatu wasalaam benn waay boo xam ne naama dafa nelaw laylatan benn guddi hatta asbaha waa ji guddi yépp la nelaw ba suba jot qaala yeneen saa tam mi ñu ko tuddalee waajooj mu ne zaaka kookee rajulun góor la goo xam ne baala dafa saw <laughs> baara dafa mbéewal ak saytaanu saytaane fii udunay fi ci ñaari noppam kooku saytaane moo ñëw tiim noppam yi daal di ci tuur ndox pissé daal di pipi ci nopp waajooju moo tax aw xaala wala mu ne ñaari nopp yi wala uduni yi wala mu ne ci benn nopp bi la saytaane def pipi il a fait pipi moom satan ci nopp waaji moo tax yeewul julli muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imam al Bukhari ak imam Muslim ñoo ko bokk solo seytaane daal daa yabaati ko ñi yoom mooy yabaati dëgg dëgg dëgg liñ naan saa daa yabaati nag magum jëm ma nga tiim ay noppam ne ci cur cur cur loolu yéene léegi xadis bi léegi iblis iblis tegul doomu aadama fenn quoi <laughs> wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal di woon na koy solo na ko noon al imaamu Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasaa'i ak al imaam Muhammad ibnu Yaziid al-Qazwiini si yo woon ci al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii' al imaam al-Bukhaari ñaari bërëb la ko indi baabu tahajjudi bil layli baabu idaa naama wa lam yusalli baala shaytaanu fii udunihi waaw indiwaan na ko kitaabu bad'il xalq baabu sifati iblis wa junuudihi ah. kon biñ waxe biñ njëkk wax sànq muy kitaab baabu at-tahajjudi bil-layl mu ne haddathana Musaddad mu ne ki ñu nettale mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullah génn àddina la 228 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abul Ahwas mu ne ki ñu nettale mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlahum al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina même année bi imaamu Malik génn àddina voilà léegi jeex kon war nga koo xam ya <laughs> bay ah <laughs> non loolu moom daa leer moom cent soixante ah cent soixante la imaamu Malik génn àddina moom it ci la génn àddina hmm. qaala mu ne haddathana Mansuur ñoo bokkoon tabaqaat septième tabaqa bi ñoom mu ne nettal na Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itab al-Kufi rahmatullahi alayhi moom génn àddina la 132 rahmatullahi alayhi an Abi Wa'il mu jël ko ci Abu Wa'il di Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il al-Kufi bokkoon ci Asadu Xuzayma al-Asadi rahmatullahi alayhi moom nii nga xamante ne nii moom muxadram la woon fekk na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu gane àddina année bi yoneen saa saam gàddaaye la la <laughs> la judd <laughs> mooy année gàddaay bi moom yoneen ci bay saa saam dund na moom mu fekk fekk na dix ans ci dund yoneen saa saam mais mosula gis yoneen saa saam du saxaaba allahu akbar <laughs> allahu akbar ah génn àddina la quatre-vingt-deux am nañu wax ne quatre-vingt-deux am ñu ne après waqaatul jamaajim rahmatullah alayhi moom Abu Wa'il eh, radiyallahu ta'ala rahimahullah ah. Abu Wa'il ñoom duñu saxaaba ñii ñooy gën a bi ci taabi'i yi mooy ñi nga xam ne dañu doon dund jamono yeneen saa salaam ne saxaaba yi ñoom ñoo ci gën a màgg kon Abu Wa'il an Abdillah mu jëloo ko ci Abdillah radiyallahu anhu buñ ne Abdillah eh, daal di koy joyal rawatina ñi Kuufa la mooy ñi nga xamante ne mooy ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib eh, <clears throat> Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi eh, eh, radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne ay mbiram màgg na du ku ñuy présenté ti yaayam saxaaba la frère am Utba Utba it frère am la Utba ibn Mas'ud ah voilà moo tax bu ne an ibn Mas'ud bul wax Utba de Abdallah mi gën a siiw fu ñu jooyale ne Euh, ibn Mas'ud rek moom lañ ci jublu jubluwuñ ci Utba Utba buñ ko bëggee dañ naan Utba ibn Mas'ud dañ koy wax voilà radiyallahu anhu ma kon annahu radiyallahu anhu annahu qaal zukira tuddees nees inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun fa qiila ma zaala naa'iman hatta asbaha ma qaama ila as-salaati fa qaala baala ash-shaytaanu fi udunihi Imaam al-Bukhari fii noonu la ko dane zukira dañoo tudd inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun benn waay fa qiila ña ko ko tuddal ne ko ma zaala naa'iman hatta asbaha mais yoneen saa salaam sa waay daal dañul di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw ba suba bi jot maa qaama ila salaat jógul julli ah fa qaala yoneen saa salaam ne baala shaytaanu fi uduni shaytaane moo méewal moo tuur ndox ci moo pise ci ci ci kii moo def pipi ci ci nopp bi waaw looloo ko dal moo tax waa jooju ngeen gis ko loolu dal ko voilà bu dee kaat naa kàddu yim ci riyaad bi nii loolu mu ngi ko indi ci baab kitaabu badil xalq beneen buntu bi mu ko boobu ci Usmaan ibn Abi Shayba la eh, eh, eh, bi frère Abu Bakr ibn Abi Shayba Abul Hasan al-Kufi al-Hafiz génn àddina la deux Abu Abdillah al-Kufi nga gis waa Kufa lañ ah, Mansuur moom itam waa Kuufa gis nañ ko sànq an Abi Waa'il waa Kuufa an Abdillah waa Kuufa Abdallah ibn Mas'ud Kuufa la ne woon radiyallahu ta'ala anhu lii mooy sàllalay waa Kuufa la waaw Imaamul Buxaari daal moo dul waa Kuufa <laughs> mu ne sinon càllale bi ñu ngi ko jëlee ñëpp waa Kuufa lañ mu ne zukira eh, inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam rajulun naama laylatan hatta asbaha qaala zaaka rajulun baala ash-shaytaanu fi udunayhi aw qaala fi udunihi gis nga nii la ko imaam bii la imaam al-Bukhari euh, an-Nawawi daal di indi kanta al-imaam Abul Husayn moom mu ngi ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat baabu maa ruwiya fii man na alhamdulillah yahdikum Allah buntu bi wax maa la nga xam ne ruwiya lañu euh, jële di toxal fii man naamal layla ajma hatta asbah xam nga hadis sayna ali bi fii la ko après hadis bii la ko tegoon diñ gisoon euh, bi wees ba ko ji jiit bam ne yene saa sam daa ñëw wax sayyidatu Fatima ne leen mais yéen da ngeen dul julli ala tusalliyaan ah radiyallahu anhuma léegi boo buntu boobu la mu ne haddathana moto lii mooy même nettal même càllale bi imaamul Bukhari indi ci badul xalq mu ne haddathana Usman ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq wa Ishaq la ci dool mu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim e, e, rahmatullahi Ishaq ibn Rahawiya hmm? Ishaq ibn Rahawiya te rahmatullahi alayhi léegi kon muy al-Hanzali gis nañ ko jotaay bi ñu génn e, nekkoon an-Naysaburi rahmatullahi alayhi génn àddina la rahmatullahi alayhi mu ne ñoom ñaar mu ne qaala Usmaan sama sëriñ bu njëkk bi moom lii la dana haddathana nettali nañu Jarir gis nañ ko sànq ibn Abdul Hamid rahmatullahi alayhi an Mansuur ibn al-Mu'tamir gis an Mansuur kese la wax mooy ibn al-Mu'tamir an Abi Waa'il an Abdillah ibn an Abdillah kese qaala dhukira inda an-nabi inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rajulun naama laylatan hatta asbaha qaala dhaaka rajulun baala shaytaan fi udhunihi aw qaala fi udhunihi kon mu ngi nii kon léegi kon gis nañ li nga xam ne mooy njàngat bu njëkk bi mooy taxriij bi nan la hadis bi ñëwee léegi nag mu des waaw ban lëkkaale la am suñu bunt bi boo seetloo imaamu Nawawi rahmatullah alayhi naka noonu wax nañ la imaam Abu uh, uh, uh, kii An-Nasa'i indi na ko al imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp boo seetloo ñoom li ñu def comme li kii mu ngi koy wax as-Sindi as-Sindi. Ah, nekkoon <laughs> wax nañ ay mbiram saa moo def xaasiya yim def ay annotation ci sunanum nu maaja musnad imam ahmad sunan yu bari léegi moom eh, dane affaire bi li feeñ az-zahiru parce que waa dane rajulun ba waajoo xam ne moom dafa nelaw waaw waaw parce que bu dee ci riwaa imam ahmad foofu ci même ki abdul aziz ibn abdus samad la ko jële mu jële ko ci mansour mais kooku basari la wa Abdul Aziz ibn Abdus Samad euh, Abu euh, Abdus Samad al-Basri al-Hafiz rahmatullah alayhi génn àddina la 187 am ñu wuute ne 88 am na wuute ci moom moom mu jëlee ko ci Mansuur an Abi Waa'il an Abdillah ibn Mas'ud anna rajulan ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna fulaanan naama al-baarihata hattaa an as-salaati qaama rasuulu qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam zaaka ash-shaytaanu baala fii udunihi aw fii udunayhi mooy léegi foofu al-Sindi mu ne li li rahimahullah Medina la nekkoon année mille sept cent yeeg yooyu rahmatullah alayhi mais ci atum grégorien rahmatullah alayhi mu ne eh, kii mu ne lii nag li feeñ anis salaati julli ji waa julliwul nii mooy gée la julli gée farata bi la waaye mu ne waaye day yenu ne naafila la deful mu ne wa bihi yush'iru kalaamu ashaabi sunan mu ne nag kene naafila woon waxu waa ashaabu sunan moo mooy mooy ñoom ni ñu doxale quoi bunt yiñ ko indi day mel ni ñoom loolu lañ ci dégg quoi kene ñoonoo naafila la waa ji deful parce que loolu boo demee ci sunanu euh, an-Nasa'i lañ la ak Ibnu Maaja ñoo ko solo imaamu an-Nasa'i rahmatullahi alayhi dafa def kitaabu qiyaamil layl wa tatawwu' an-nahaar baabu targhiib fi qiyaamil layl foofu lu gën ni téere bi wax ci taxaw julli julli guddi di taxawal julli guddi ak wa tatawwu nahaar ak di coobarewu bëccëg mooy julli bëccëg naafila bëccëg baabu buntu ak targhib xemmeem loo fi qiyaamil layli ci jóg di taxaw di julli guddi ñaari hadith ñaari version la ci indi 1608 ak 1609 imam ibnu maaja rahmatullah alayhi moom moo di ko kitaabu wa sunnati fiiha baabu maa jaa fi qiyaamil layl gis buntu bi wax ci wàllu taxaw guddi moo tax boo seetloo te imaamu Nawawi mii xadiis bi fi mu ko indi lan la bunt bi wax baabu fadli qiyaamil layl bunt bi wax ne ngëneelu taxaw di julli guddi boo seetloo kon loolu moo tax alif as di wax noon la ñoom kat seen dëfalin boo seetloo mooy li feeñ mooy xadiis bi kii julli bi mu bàyyi woon moo doon gee la mais nag waa ashaabu sunan naka noonu dañu naan ñun dañ ci yokk ne imaamu Nawawi rahmatullah yi moom li nga xamante ne loolu lay ñi yégle que mbir mi li tax ñu indi ko ak fi ñu ko indi que ne lii mooy tahajjud la bàyyi mooy guddi gi daal la julliwut dër dër dër dër amul benn naafila bu mu def waaye eh, loolu lay wane côté bi mais li nga xamante ne insha allah nag mooy loolu déggin buñ ci man a am la te loolu moo tax ñu indi ko ci mais hadis bi à vrai comme ni koy maam al-Hasan Hajar di leerale ci al mooy ne zukira an nabi sallallahu alayhi boo xam ne julliwul woon maa qaama ila salaati mu ne loolu nag al muraadu al jins wa yahtamilu al ahd mu ne loolu mooy julli bi ñu xam waaye nag biñ ci mën na yenu ne mooy daa am julli bu ñu xam bu ñuy wax wa yuraadu bi salaatul layl aw al maktuba soit mu nekk nag julli ji nga xam ne mooy bu farata bi wala no bi nga xam ne mooy julli guddi wala maktuba mooy bu farata bi waaye mu ne nag li nga xamante ne nii moo gën a dëgër wa yu ayidu li liy dëgëral ke mbir mi lenn la mooy farata la woon mooy julli farata bi géela julliwuloon mooy riwaayatu Sufyaan hada indana bi nga xam ne dane boobu naama anil farida danoo tuddal yonent bare saa saam góor goo xamante ne nit koo xam ne dafa nelaw julliwul farata bi muy gée biñ ko waxee yonent saa saam ne kooku mooy waala joo xam ne saytaane moo mbiiwul moo tuur ndox ci li nga xam ne moo def pipi ci nopp yi kon loolu lii nag moo tax mu ne lii nii te lool imaam Ibn Hibbaan soloo na ko ci saxiixam mu ne wa bi hada yatabayyanu munasabatu alxaditi li ma qabla hadis bi ko fi ko imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal di indi mu daal di nekk loo xam ne lëkkaale bi am ak yum dëkk yi jiitu parce que yonent salaam ci la doon wax ne ki nga xamante ne nii mooy euh, hadis Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne moom la ci imaamu Nawawi moom la ci teg hmm? te nit ki buy nelaw saytaane day jël ay day am yu muy ay fas yu muy fas ci ci ci doq gi ci jeexitalu karaw ga ñett yoo xamante bu ci nekk nag mu dóor ci ne ko nelawal nelaw bu neex te gudd voilà ngir mu bañ <laughs> waa ji bu jógee tudd yàlla benn ci fas yooyu daal di deñ benn ci nëy yooyu bu jàppee benn deñ bu jullee yëpp tegi na le waaw nga xam ne bu xëyee day nekk koo xam ne day sawar ci jaamu yàlla ak def lool waaye bu ko deful non seulement du julli julli yi mais day yeewu fekk affaire bi weesu na ba pare nag mu nekk xabiisu nafsi xabiisa nafsi kaslaan tayyel ci mbiru jaamu yàlla li muy sawar daal mooy leneen lu dul yàlla yi tëb sama liggéey bi retard naa loolu lay jëkkante ga daw waajal daw taf taf dugg bu dee oto dugg nag waaw di euh, du respecter benn limitation de vitesse voilà buñ nee ko dawal cinquante mu ngay doon soixante dix ba quatre vingt dix voilà ndax yii tardé wala dugg ci bis bi bi borom bis waaye yow sawaay way tooy bay tooy nga daw waaw xolol famille koy xolol famille vert la xolo muy muy ralentir rek famille rouge waa ji taxaw non si të të të të <laughs> non vraiment kii moo ko mënoon a wax dara way <laughs> mais sa waay mais chauffeur bi daal day déconné quoi alors chauffeur bi déconné wul fen <laughs> yaa yàkkamti léegi daal rek yàkkamti nga bëgg moom daal ay waay <laughs> mu yëpp ay nit ngandum oto bii nga naan bu bu nee bu bu nee tël wadd waaye du daw nang <laughs> yow parce yaa yàkkamti daal la chauffeur bi kët bi fana eh, kii accélère di accéléré rek déedéet du demee noonu nag kon mu ngi noonu kon lii nii Euh, euh, euh, day mel ni kon affaire bi li gën a dëgër mooy ne hadith bi li muy wax mooy ci nga xam ne dafa nelaw bàyyi julli géela julliwul waaw moo tax loolu moo tax wax yonent bi alayhi salaam doon bañ ku julli ku kuy nelaw ah wa wa kaana yakrahu al-hadiitha ba'dahu wan qablahu mooy hadith Seydina al-Mughira bi te ne saa salaam ibn Shu'ba radiyallahu anhu nekk sahih yi alhamdulillah <coughs> alhamdulillah yahdikumullah te ne yeneen saa salaam da doon bañ ku nekk di waxtaan avant gée di dugg ci ay discussion yoo xamante ne euh, euh, non boo jullee ba pare nga nekk di nelaw di di waxtaan di waxtaan ndax mën na laa rawloo bu dee ku war a def qiyaamul layl doo doo ko def wala mën na nga nekk discussion yu bari di gudd gudd gudd ba fajar gi raw la waaye da doon bañ da doon sit doon bañ ku nelaw avant parce que boo nelawee avant yow yow yaa ngi gaaral sa boppu ci bañ a yeewu ah waaw non gée bi xam naa bon des na kel xaaral dem tëddi mais mën nga tëddi doo yeewu ah. ba fajar jot waaw bu boobaa nag day dëggu ne yow moom la saytaane daal di mbéewal kon ci sa nopp yi saytaane daal di lay faire pipi ci sa oreille yi loolu lu garaaw la léegi kon mu ngi noonu léegi sauf que euh, imaamu yi boo gisee lëkkaaleem ak bunt bi mu indi ko fii moom dafa bokk ci comme ni waa euh, imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhi ak imaamu Ibnu Maaja fi ñu ko indi li ñuy wane daal day mel ni ñoom liñ ci jublu mooy te ne lii mooy ci jógul daal julli guddi julli wu ci dara dara dara raatale guddi gi yëpp kooku la waaye insha allah wax nañ la li nga xam ne mooy li gën dëgër bu dee ñu ko jàppe noonu kon lëkkaale bi leer na mooy li nga xamante ne moom la al imaamu eh, daal di indi fii <coughs> nga xamante ne nii eh, eh, mooy indi ko ci fadlu qiyaamul layl mu indi li nga xam ne xadi surtout ginnaaw bi mu indee xadiisu ibnu amr bi radiyallahu anhuma bi nga xam ne yonent bari saa saam ci boppam moo ne yow diw moo ne ko bul mel nii ya abdallah laa takun misla fulaan yaa abdallah bul mel ni ah. waaw ndax moom kat nekkoon na doon taxaw di julli guddi léegi mu bàyyi ko waaw ginnaaw loolu mu lay wan nag comme si imaamu yi dafa teg lii ne la gis nga boo ko bàyyee wala ki ko masula def di julli di nelaw guddi gi yëpp du masa naafila guddi dara kooku nekkul lu dul ki nga xamante ne saytaane bokk na ci doyadal gi mu ko doyadal mooy nekk na di mbéewal ci li nga xam ne mooy nopp waajoojee di ci tuur ndox wal iyaazu billah léegi nag euh, léegi <coughs> kon loolu mooy lëkkaale bi euh, selon lii ko ku nekk mën a jàppe léegi nag mu des yeneen i njàngat yu am ci kii bi mais léegi seytaane mbiiwal ci noppam waa lool moom nu mu demee noonu <laughs> hein seytaane li yonent saa salaam ne seytaane kooku waaye la joo xam ne seytaane moo mbiiwal ci nopp yi moo tuur ndox ci nopp yi mais loolu ça veut dire que Iblis day ñëw daal di euh, ne cur cur cur cur cur loolu imaam al qaadi Iyaad ne lan moo ko tere daraa ko terewul parce que sax na euh, rahimahullah kene saytaane yonent bay saa saw xamal na ne day lekk day naan day sëy day def loolu lépp yooyu moom yi nga xam ne ñoo takkook moom mooy képp koo xamante ne nii moom dangay ngay lekk ka naan mooy di bés dina jot wala jamono dina jot nga am foo ko war a génnee kon lan mooy tere ne moom si si si iblis waaw euh, day cururuur ci nopp waa ji léegi nag am neneen ñoo xamante ne dañu ne non affaire bi lenn la hein eh, eh, eh, imaam al doon na wax ne loolu dara ko terewul moom moo doon wax sax ne seytaane sax na ay abda ne moom tamit loolu dara yoo xaqiqa bi la imaam al-Qurtubi borom sëriñu mooy al-Mufhim def shara sax imaam Muslim moo ne parce que sax na ne que ne moom day lekk day naan di di sëy kon nag loolu lan moo tax rek ne mu nekk euh, tuur ndox gi ñu xaw pipi yi ñu xam ah am ñu ne non non loolu lenn rek la mooy boro yonent bi saa fii li ci jublu rek mooy que ne saytaane day dox diggante euh, noppi waajoojee muy dégg nodd gi du dégg nodd gi bu xasee tëdd bu ñuy nodd gee du ko dégg waaye bu moytuwul gis nga fajar gi sax boo moytuwul noonu lay demee ah waaw day mel ni da ciy dóor ay saañ ay bouchon waaw ba du dégg. non seulement bu ñuy nodd même bu dee sorewul jàkka ji haut-parleur bi daa nag néegam la nekk boo amee li néegam la nekk du ci dégg dara parce que saytaane moo moo moo moo dox digganteem ak nopp yi di dégg euh, si joojee di nodd gi wala julli ji am ñeneen ñu ne non li muy tekki lenn kese la mooy saytaane ñii dem ñii dañoo dem ci majaaz ñu leen xaqiiqa voilà mooy sens figuré hein ak sens ñu leen sens propre ñii ne sens figuré loolu mooy sens figuré mooy majaas bi léegi am ñu ra euh, ñu am ñu ne comme ni ko imaam al-Hafiz mu ngi tudd ji bi muy sara hadis bi ci al mu ne am nañu ne non saytaane lim def mooy dafa feesal noppam yi ci ay caaxaan waaw gis nga boo tàmmee déglu ay son ay waxi caaxaan yooyu yoog waxi mooy mooy mooy mooy mazamiru saytaan yi rek waaw baax na ba noonu la tudd waaw mazamiru saytaan <laughs> toxoroy saytaane yi gis nga de ay caaxaan ak tamit. wax yi nga xam ne ay waxu cooxaan la gis nga boo ko miinalee sa bopp mu ngi mel ni seytaane nag loolu lay def day feesal sa nopp bi li nga xam ne mooy ay caaxaan waaw laa tasma'u li hadha al-qur'ani walghaw fiihi day dikkaat bu leen déglu al-qur'an bi te day leen polémique autour ba kenn du ko dégg yow moom ay ay lay feesal sa nopp bi waaw bu ko defee fa xujiba fa xajaba sam'u sam'ahu 'an al-dhikri bu ko defee mu daal di muur daal di bouchonné li nga xam ne mooy ak déggam ay noppam ci dégg li nga xam ne mooy nodd gi wala yi nga xam ne moo koy woo ci jaamu yàlla bi am ñu ne non lii lenn la mooy day wane ne saytaane lenn la ci yeneen saa soxna jublu da euh, wane ne lii lenn rek la bu a mooy saytaane vraiment doyadal gi mu doyadal doomu aadama bi quoi surtout waa ji def loolee am ñu ne mooy lii moom de toute loolu moom sûr même ñu ne xaqiqa la loolu euh, que ne euh, non réalité la non mooy sens propre la mooy day ci day day day tuur ndox ci nopp waa ji loolu de façon mooy <laughs> Euh, yabaate gi am na waaw ak tamit wane ne kii tuutal na ko sewal na ko jàppu ko dara waaw ndax seytaane moom aduwun inna seytaana lakum aduwun fattaxidu aduwwa la ñu boroom bi wax dëgg-dëgg seytaane de ñeel na leen pour yéen am noon jàppaleen ko noon bu ngeen ko jàppul moom jàpp nañu kon du ngeen ko jàppe noonu waaw am ñu ne non mooy seytaane mooy noot na waaji rek istawla ali non noot na ci waaji moom moom daanaka moom seytaane ko bu doon daaneel na ko ba ba toog ci kawam daal di koy noon waaw di ko def loo waaw ba pare daal di wastaxaffa bihi daal di koy doge dal waaw ba ni nga xamante ne moo tax hatta taxadahu kal kanif wal iyaazu billah al mu'add lil bawl ba moo tax seytaane doyadal gum ko doyadal waa joojee moo tax mu jàppe ko comme benn pissoir pissoir la ñuy wax fi ñuy mbéewale wala benn wanag wala benn euh, toilette boo xamante ne nii fale ku bëgg a tuur ndox fa ngay dem tuur ndox seytaane nag daa yab waa ji ba ni nga xamante ne tuutal ko ba ni nga xam ne moom la jàppe pissoiram nga xam ne fa lay tuur ndox bu bëggee tour ndox rek day ñëw ne piche dem foofu ci nopp waa ji ne ko ci cur voilà wal iyaazu billah moo tax ñu ne parce que ki nga xamante ne en général ki nga xam ne dafa doyadal benn mbir li muy def mooy da ciy tuur ndox waaw xam nga loolu da koy gis sax waaw yenn soldats yi nga xam ne ay yéefér lañ wala nga mën nañu nekk jullit waaye amuñ yarub l'islam bu ñu jàppee seen benn noon ci xare wala yu mel noonu wala koo xam ne sa ab manifestant la ñu jàpp la voilà parte que àndu nguur gi fi nekk yee yi nay manifester bëgg ñu ñu ñëw ngir doyo dal la ñooñul maa ñu dóor la ba nga xam yeew la teg la ci suuf ba pare yu gis ñenn ñi di tuur ndox sa kaw voilà wal iyaazu billah ngir wan ne yow moom doo dara voilà yow tuur sama tuur ndox yi sax ëpp doole ci yow moo gën a tedd euh, que yow mii moo tax ma la koy sotti nii waaw euh, euh, ci kaw waa waaw mu ne loolu mooy aada loolu nag aada ju yées la voilà waaw doyadal nit ba tax eh, ngi ñëw di ko di di tuur ndox ci kawam loolu lu ñaaw la waaw ah leer ñu ne non lii misaal la rek boo xam ne bu yoneen saa salaam daal di joxe ngir ki nga xamante ne nii mooy ki yëg di di julli waaw di wane ne loolu mooy nelaw yu diis mu nekkee tax waaw mel ni ki nga xam ne nopp nopp ay ay ay mbéew la ca nekk ay tuur ndox. ñoo ca nekk ay urine ñoo fees dell ci nopp yi ba moo tax nopp yi diis mu yàqal ko nag mooy euh, sensation boobu luy di dégg lu baax da koy koy yàqal ba door ko am kon nag loolu la quoi hmm, wallahu taala alam hmm? kon lii lépp day wane ne kon lii garaaw na waaw <laughs> moo tax <laughs> imam Abu Hurayra nettali na xadiis bu mel nii euh, al imam Ahmad moo ko indi boobu alxasan ibn yasaar rahimahullah <laughs> bi nga xam ne ci la nettali mbir mi mu ne inna bawlahu wallahi la thaqil <laughs> mu ne eh, kon de tuuru ndoxu shaytaanik waat naa ci yàlla ne kon diis la waaw dóor ko ci nopp waaji saay ba waaji dootu déggati <laughs> lu baax loolu lii lépp kon day wane li nga xam ne mooy gravité wu du te julli woo gee quoi nelaw raatale guddi gi yëpp lool insha allah loolu lañ gis ne moo gën a dëgër comme ni ko maam alxaas wax waaye nag yi dañ cee gisee ñàkk julli non naafila loolu te loolu li koy gën a sax te ne loolu geebi la parce que yonent saa salaam dane gisoon nañ xadis boobu képp ku julli li nga xam ne mooy mooy gee ci mbooloo kooku day mel ni naafila na guddi voilà xam nga loolu gisoon nañ ko kon lu kooku manu la bokk quand même ñu ne kooku saytaane daa baawal daa mbiiwal ci ndax kooku day am yoolu ki nga xam ne moo taxaw guddi julli ko kon nag loolu day wane ne kon loolu waxul kooku quoi insha allah li gën a dëgër ci bi mooy ki nga xamante ne nii daa nelaw waaw ba gée daal di koy daal koy raw complètement la waaw te loolu la ñu bari comme ni ko imaam al-Hafiz rahimahullah leerale fii mais bon ñii nag dégg nañ ci leneen li nga xam ne moo tax ñoom ñu indi ko fii comme ni ñu ko waxee léegi ñoom imaamu Nawawi imaamu Nasa'i lu ko jiitoo nag al imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi léegi bon imaam al-Hafiz bon <laughs> am na lu mu daan ne non man nag waa jii ar rajulu gi xaw ma kan la waaw lam aqifan lasmi bi kooku loolu daloon bañ ñëw wax ko leen saa man de jotewuma turam waaye mu ne waaye Sa'id ibn Mansur di daal dinay solo jële ci Abdurrahman ibn Yazid eh, an-Nakha'i rahimahullah mu jële ci Ibn Mas'ud loo xam ne dañ ciy jële ne est-ce que ci boppam la affaire boobu daloon mooy ki nelawoon ba nel guddi gi weesu <laughs> ba ba ba <laughs> moo nelawoon après nag <laughs> mu ne ndax loolu kat euh, euh, mel na li euh, loolu lay tegtale lool lay tegtale ndax lool mu ne kàdduy xadiis boobee dane wa aymullah ibnu Mas'ud dane wa aymullahi laqad baala fi uduni saahibikum layla <laughs> dafa waat ne waat naa ci yàlla ne ah ah laqad dëgg-dëgg baalam tuur na ndox moom saytaane fi uduni saahibikum layla ci seen nopp seen seen mbokk mi benn guddi te boppam la ci jublu loolu da loolu bu dee loolu sax na day wane tamit saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu meloon quoi mooy te loolu lañ doon wax ci Seydina Ali keroog bi ko yoneen saa sam di waaye tamit loolu lañ doon wax ci bi keroog bi nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moom la euh, euh, euh, kii nu mu tudd Ibnu Umar radiyallahu anhu Euh, euh, euh, di nettali yoo xamante ne ni moom lañ doon wax ci Sa'ib ibn Yazid bi ko Seydina Muawiya doon corriger yooyu yëpp neewuñ na boo yi moom sawaay ah di ko nettali moom dangay waaru de non pourtant ñu nett waaw wallahi <laughs> laqad baala <laughs> mais wallahi waat naa ci yàlla laqad baala fi uduni lay layla waaw waat naa ci yàlla daal dina mbéewal ci seen nopp mbokk mi benn bés <laughs> waaw benn guddi bo wallahu taala loolu mooy yenn expérience yi dafa baax bu ko defee nit ñi xam bañ a di ëppal tamit ci boroom xam-xam ni fàttale ko li Mawlana Abdul Aziz ad-Dabbar radiyallahu anhu daal di woon wax ci wàllu woowu kon loolu am na solo kon hadis bi ah de toute façon euh, que ñu jàpp ne farata bi la wala naafila bi la mooy ñi ngi gise naafila bi tamit loolu euh, day pousser tamit nit ñi ñun ak sa rawatina taalibe bi ñu nekk ñoo xam ne dañuy bàyyi xel quand même bi utal quand suñu guddi yi loo xam ne dinañ ci jug même bu dee ñaari rakk la sax bu ñu ko xeeb voilà bu ko defee <laughs> ñu bañ a tombe ci xadis bi ci ñi ko jàppe noonu même bu dee ne liñ gis ne mooy li gëna dëgër mooy julli gée la woon farida la woon comme ni mu leere ci riwaaya Sufyaan boobu Seydina al imam al euh, kii wax euh, ni nga xam ne al-Haafis na Hajar ne naamaanal farida waa ji daa nelaw ci farada farada la nelaw bàyyi mu jàll te lool gée la woon